baabu mulaatafati lyatimi walbanati wa saa'iri daafati walmasaakiin walmunkasiriin walixsaani ilayhim walshafaqati calayhim wattawaaduci macahum wa xafdi aljanaaxi lahum kon inchaa allahu taala ñu santati suñu boroom tabaraka wa taala ci jàppandal gi ñu jàppandal ñu ubbi bunt bu bees ci téere al imaamu nawawi rahimahullah di riyaadu saalihiin tey ñu war a gis bunt bu bees wala chapitre bu bees wala garab gu bees ci tool ñen ñu sell ñi seen aljana yi muy radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy chapitre 33 garab numéro fanweer ak ñett 33 ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre 32 bi ko xadis bu gudd bi nga xamante ne nii moom la mawlana ibnu abu hurayra radiyallahu anhu daal di woon nettali ci qissatu ñi nga xam ne ñetti ñi nga xam ne ñoo wax euh, maa ngi la doon wax le na leer na ma ne am na masala yuñ fàtte mais bi gën a fës ci liñ fàtte mooy njàpp juróy ji rahimahullahu taala bi nga xam ne ci la ko gaay di pamti pamte di ko duur mu ne leen ma sha'nukum waaw lan mooy seen mbir waalu xew ne ko waay yow mel ni ku yëgul li xew laa wax <laughs> sanayta bi hadihi al baghi fa waladat lan minka yow nga njaaloo njaalookat bi kii e, jaaykatu boppam bii mu am doom boo xam ne yow mi yaay baayam nga naan lan bu jógee ci yow mu ne leen ana xale bi ñu indil ko mu ne da'uni hatta usalliya waaw bàyyi leen ma ba mu julli am na ci riwaaya yoo xam ne dane fa tawaddaa fa salla dafa jàpp daal di julli loolu ñu ci xame ne kon njàpp comme ni nga xam ne loolu la ko lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim do waxe te euh, ne loolu jagle la euh, ngir xeet wi dañuy xam ne kon jàpp du jagle ci ngir xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yonent yu njëkk yi dañ doon jàpp waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jàppee ba pare ci xadiis naa Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhum dafa jàpp ba pare mu ne haaza wuduu'i wa wuduu'il anbiyaa'i qabli dane lii de mooy sama njàpp te mooy njàppam yonent yi nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam ñoo mu jiitu woon loolu di wane ne kon ñoom dañ doon jàpp waaye beneen Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam tudd nañ ko fan yee bi nga xam ne ci la jaar frontière u buur bu saay saay daal di koy dogale mook soxnaam sa nga xam ne bu xamee ne diw moom soxna sa soxna la jigéen bi sa soxna la da koy nangu waaw ngir rek ak monteem ak jaay ne daal am na kattan ci kaw képp koo xam ne jaar nga bu dee sa sœur nag mu bàyyi kook yow ba seydna ibrahim al xalil wal xadiis mu ngi fi saxiix mu ngi ànd ak saydatu saara alayhim asalatu wassalaam bañ fa jaaree ñu jàpp leen ñu ne ko yow kii salal la mu ne kii sama sœur la waaye ñu daal di koy yóbbu ma nga xam ne ca la saydatu saara dem ba kàccoor ba di wax ak moom keroog dafa muslu ci boroomam tabaraka wa taala te bokk na ci li nga xam ne nettali boobu da koy wax mooy njàpp nga nga xam ne jàpp na ko e, julli e, loolu di wane ne kon jàpp du loo xam ne lu jagleeg xeet bi la waaye beneen ñetteelu dalil mooy xadiis bii ñu nekk muy xadiisu Seydina Abu Hurayra xaadisatu Jurayj rahimahullahu taala mooy keroog dafa jàpp julli daldi di fa ta'ana fi batnihi daal jam baaraamam duut baaraamam ci biiru ngone si ne ko man abuuk anakan mooy sa baay mu ne fulaanu ni ra'i diw mi nga xamante ne ni moom mooy moom mooy sàmmkat bi moom mooy ki nga xam ne mooy sama baay kon jàppa ngoog nga ne ma waa léegi ah ne la noo mbir mi xam nga lan la mooy xeet yonent bi alayhi salaatu salaam lu jëm ci njàpp dëgg la am na luñ jagoo comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe ci xadiis bu nekk saxiixayn bu seydina Abu Hurayra mi radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne umma inna ummati yud'awna wala ya'tuuna ñoo def ay riwaaya la yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne um inna ummati dëgg-dëgg sama xeet de yud'awna des leen di woo des leen di wa beneen bi yu yub'asuna dañ leen di dekkil yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba bu ñu fa ñëwee nag ah ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne nii ghurran muhajjaliin ghurran dañuy pel weex tàll muhajjaliina ah ñoo xamante ne nii seen wàll yi day weex loolu la xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam jagloo jag amee jagle ci yeneen xeet yi mooy njàpp gi day nekk leer goo xam ne ci la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam e, di xàmmeewi ëllëg comme ni nga xam ne noonu la ko leerale saxaabaam yi alkiram radiyallahu anhum wa ardaahum kon loolu mooy jagle xeet bi mooy pell gi at-tahjil ghurram muhajjalin at-tahjil waaw loolu moom eh, borom bi ngëneel la goo xam ne moom la defal xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jàpp nag yàgg naa am kon loolu dañ fàtte woon masala boobu mooy bi ci ginnaaw na fës ci ñu fàtte woon yeneen yi jarul ñu ci ñëwaat walillahi alhamdu wal minna kon tey ginnaaw kon biñ jeexalee xadis boobu nekkoon moo doon xadis numéro deux cent cinquante neuf juróom fukk ak juróom-ñeent tey nag ñuy ubbi buntu bu bees muy bunt di garab numéro trente trois fanweer ak ñett comme niñ ko waxee léegi al imam tudde ko baabu ah, buntu mulaatafati di ñeewante di ndànk di def ndànk tey doxla doxlante goo xam ne doxlanteeg ñeewante la. al yatiimi ki nga xam ne jirim la ah dafa ñàkk baayam te nekk gone wal banaati waaye bunt bii day leeral ñeewante ak defe ak def lu yiw jëme ci doom yu jigéen yi wasaa'iri du'afa ak ñeel ñépp ñi nga xamante ni ñi ci def te nekk ñoo xam ne way néew ji doole lañ wal masaakiin ak ñi nga xamante nii ñoom ñooy way ñàkk ñi bunt bii day ñëw di leeral loole mu ne wal munkasiriin ak ñi nga xam ne ñoom dañoo dañoo damm waaw mooy ñi nga xamante ne nii daanaka euh, mbir yi metti na ci ñoom te kenn faalewu leen waaw kenn faalewu leen mu ne ñooñu noonu nag euh, wal ihsaani ilayhim ak di rafetal jëme ci ñoom wa shafaqati alayhim ak amuk cofeel yërmande gu mag alayhim ci seen kaw wa tawaadu'i ak di wàcce sa bopp bañ leen a yëgal ne saa boo leen gisee ak foo dajeek ñoom rek ak foo nekkeek ñoom di leen wan ne yéen maag bokkuñu yéenay feebal yi man maay ki am kàttan yéenay ñi pauvre man maay ki am yéenay ñi xamul dara man maa xam déedéet loolu mu ne déedéet wa tawaadu maahum ak di wàcce seen bopp ak ñoom wa xafdil janaahi lahum ak di wàcce sa laaf mooy di woyof lahum ñeel leen voilà wa xafdil janaa al janaax loolu waxi na bu rafet la parabol la comme ni picc mi di eh, eh, eh, tàllale ay laafam ngir cuucam yi ñëw dugg wala ganaar gi buñ duggee mu daal di leen mu daal di leen ki euh, mel ni ku leen sàng voilà ndax lan ñeewante bu mu am ak yërmande ak cofeel gi nga xam ne moom la leen amal bunt bii nag day leeral yooyu yëpp waaw bunt bi day leeral yooyu yëpp nag léegi nag mu ne mu ne al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu allahu Eh, mu ne kon eh, buntu bi al imaam bi njëkk ni nga xam ne loolu la waxoon mooy dina wa usaddirul abwaaba bi shay'in min al qur'aan al aziz te dinaa ubbee eh, buntu yi nga xam ne moom laay indi lenn ci li nga xamante ne nii mooy al qur'aan bi nga xam ne mooy bu mag mooy bu tedd gi te màgg moo tax muy tàmbalee benn bi léegi dooru dugg ci beneen bi mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii de moom moo kawete yéegul nee na ah waxfid janaahaka lil mu'miniin waaw loolu la ci di suuratul xijri aaya quatre waaw waaye waaye bi gën a gudd lool suñu boroom dane ba and a'udhu billahi minash shaytanir rajim laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan azwaajan minhum wa laa tahzan alayhim axfid janaahaka lilmu'miniin waaw fekk ma la mu ne walaa tamuddanna bul jël sa bët jëmale ko aynayka sa ñaari bët ilaa jëmale ko nag ilaa ca la nga xam ne maa ilaa jëme maa la nga xam ne mattaana bi azwaaja moom laa defal ay ay xeet yoo xam ne ay xeetu xéewal yu ma defal ay nit minhum ñoo xam ne ci yéeféer yi loolu moom bu mu la bu mu la bu bu mu la fëkk waaw bu mu la fëkk yow woy ngëm yàlla bi mukk waaw xéewal yi ma defal réewu yéeféer yi yow jullit bi nekk biir Afrique wala biir Arab yi wala biir foo man di nekk wala sax nga nekk biir Europe gis li nga xam ne yéeféer yi loolu lañuy ñuy na ci ay am amaki man-man mu ne loolu moom bul jël sa sa sa bët bu ko jël daaj bu mu la préoccuper déedéet waaw wala tahzan alayhim te am benn njàqare ci ñoom waaw mooy gis nga bés ma leen di mbugal jarul ne am njàqare ci ñoom loo leen bëgg-bëgg ndax loolu moom mooy sunnatallahi ala al ard ko gëmul dalay seetaan sanastar bi ñu xam waat naa ne dinaa leen xelséef naa leen ak jay min haythu la ya'lamun ba fi ñu xamul waaw waaye wala tahzan ci alal yi ma leen defal mooy yàlla giñ ciy def nga naan tëy Eh, ñi ñoo mën a yàq xoolal milliards yi ñu jël amul dara luñ koy def ñu def ko ci compétition football quoi la ilaha illa allah du monde de rugby ñu jël ay milliards des ci waaye nag kanta li jëm moom ci soqali pauvreté boobu moom tout le temps xaalis bi mën naa xaar waaw xaalis bi disponible amul waaye bu caaxaan jotee milliards yi génn waaw di pleuvoir mel ni orage boobu nga xam ne Euh, walla iyaazu billaah waame woowu di wàcc waaw mu ne loolu lépp nag bul am benn njàqare ci ñoom waaye bul am njàqare wala tahzan alayhim bul am benn njàqare ci yéeféer yi bu ñu gëmul waaw wala boobu boobu ñoom loolu newul ci sa loxo yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye newul sa loxo yow jullit bi loo bëgg-bëgg nit di ko laaye biir ngir mu dugg ci lislaam borom bi dogala ko ci moom mooy loolu yow bul bare waaye nag bul am benn njàqare ci li tax li boroom bi def ne ba léegi nanguwu la après nag ci la teg mu ne wax fit janaahaka lum ci man di doon na nga wàcc say laaf na nga woyof lil mu'miniina wëy ngëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoo la wuyu gëm nanga nga wàcce say laaf ci ñoom waaw bul nekk mukk koo xamante ne dañ lay wuyu sa pare gis ci yow loo xamante ne moo leen di dawloo ndax kat nit ñi buñ ñëwee gis na say jikko baaxul sa mënoo wax amoo wax ju rafet amoo benn sutura amoo dara ah boo moyul dinañ la fa ba bu ko defee nag nga nekk fanaan gaa yi ñëwatuñu voilà ñii bëgguñu xam-xam bëgguñ lii di leen gaaruwaale ci ne ndekete yu gaa li leen dàq mooy li nga xam ne mooy noon nga mel nattab la wuñ ne yaa ngi xam-xam bi de mais jikko yaa fa newul jikko yi nga xamante ni nii moo ànd ak xam-xam moo àndul ak yow ah te loolu nag day dàq ña nga xamante ne ñoom nga bëgg a woo waaw ndax du ñépp ñoo mën a taxaw nekk foo xamante ne nii kay jàngale amul jikko yu tedd waaw moom il parle mal day wax wax joo xam ne rafetul di jànni nit ñi di gëdd nit ñi di leen uh, kii uh, ba pare bariwul ñoo xam ne malgré ça dañ naan garaawul lii xam naa ne ay défaut la yu ko yàlla yu ma yàlla wan ci moom waaye nag yàlla wan na ma leneen lu rëy ci moom mooy xam-xam bi mu am naa fi toog rek dégg ko waale lële ndax xam-xam day ànd ak li nga xam ne nattu amaane lii la ma borom bi nattoo pour ma am xam-xam tibbe xam-xam bi mu yor ma wàllu ko fokk lii de fekk ma ci ndax kat feer bi bala nga koo gën mën a defar fokk nag nga daal di koy dugal ci taal du ñëpp ay gise noonu déedéet loolu du loo xam ne lu ñu mën a généraliser la dëgg la loolu la euh, euh, taalibe bu nekk noonu la war a mel waaye nit ñëpp ñu noonu am na ñoo xam ne buñ ñëwee te am na ñoo xam ne ay lamda daalañ woon di door a ñëw buñ ñëwee gis ne mooy xam-xamu diine soriwuñ ci woon buñ ñëwee nag dégg ko bëgg xam ne am na ko koy jàngale ñu ñëw ñu leen fay jànneeka gaaruwaaleeg yu nekk ñu leen koy wax yooyu war na ma day tax nag duñu fa nekk moo tax mu ne yonent mi alayhi salaam kon wax fid na nga wàcce janaaxaka li nga xam ne mooy saw laaf mooy na nga woyof saw say mbagg sa wet ah lil mu'minina nañ la ñeme bul nekk koo xamante ne nii foo nekk ñu ñuy daw buñ la gisee sax ku nekk daal di arrêté la nga doon wax di xaar daa nga dem rek waaw moom du ñu bëgg nga ñëw fu ñu nekk da nga ak ñoom ñu jóg loolu déedéet waaw ndax lan jikko yi nga xamante ne mooy rafetul yi nga ràngoo waxoon nañ la fële jamono yële kane waaja waajabam laajee mbokkam ma kat naan ah moom kat dañoo gisoon da da gisoon nit ñi fu mu masoon a nekk nit ñi lañ doon ànd ak moom waaye léegi daal xaw ma nan la fa demee nii rek nit ñi daal dootu gisatul kenn picc gisatu ko waaw waaw te pourtant bu yàggul nit ñi fu fu mu jaaroon ak fu mu romboon nit ñi lay ànd ak fu mu toog ñu fekk ko mu ne ko ra'aw fiika mahabbatan fatajamma'u wa ra'aw fiika mahabatan fatafarraqu mu ne ko sama waay da maa laaj kaay wax la lu tax ra'aw fiika gis nga jamono ya nga xam ne ci lañ doon ñëw ci yow di nekk ak yow loo def mu yitteel leen loo def mu saf leen loolu daa fekkoon ñu gisoon ci yow ak cofeel waaw ak cofeel goo xam ne moom nga leen ëmbaloon akuk yërmande ak mën a muñ ak man di nekk ak ñoom ak lépp loo xam ne noonu lañu mel ah ba gisee loolu nga mel noonu ñu daal di dajaloo fa waaye war a aw fii ka mahaba bañ gisee ci yow nag lu leen dàq ak ba eh, loo xam ne rafetut ay jikko yu rafetul tàmbalee am fatafarraqu ci lañu tasaaroo bala kon nag mbir maa ngoog képp kuy jàngale war ngaa bàyyi ci xel yi lool waaw bul ñëw rek lu ñëw nga sëf ko gaa waaw ñoom moo bëggatul xam-xam léegi manoo nekk ci fac fag bi walla yor ay élèves de terminale wala ay ay ay élèves de BFM wala primaire fu nekk yow classe boo yor ñettee at mi daanaka un tiers bi mooy at bi bu ñu xaajee eh, ndongo yi ci ñetti xaaj benn bi mooy mooy an mi ñi ci des duñu an mi tout le temps yow doo remettre en cause sa bopp mukk waaw bac boo xamante ni nii daanaka kenn manula tout le Sénégal entier cinquante pour cent manuñu koo am buñ naan 36 pour cent gars yi jàpp ne lu bari la ba pare di ko bàkkoo naan bag bee metti seet leen seen bopp yéen jàngalekat yi yéen tamit manu ngeen a depuis ñaata année la nit ki la lañ naan xale yi la xale yi jàngatuñ jàngatu mais loolu rek de solution mais est ñuy jàngale seetaan nañ seen bopp ñoom waaw loolu am am solo la ci bépp domaine nag teel xoolaat sa bopp di revisiter sa bopp te tamit di changer méthode bu ko jaree nga ne ah man nag war naa seetaat sama parce que kat échec yi waroo xool échec xale yi la waaye sa échec la yow tamit de d'une mu neex la mu naqari la même bu dee ne gars yi waxuñu la ko boo toogee sa njëgënaay xam nga ne yow lool d'une part sa échec la waaw kon nag mu ngi noonu kon wax fi du wàcceel janaaxaka say laaf lil mu'miniin mooy woyofal ci way ngëm yàlla yi suuratul xijri aaya 88 kon mu teg ci beneen laaya mu ne wa qaala allahu taala wasbir nafsaka ma'a allaziina yad'uuna rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriiduuna wajhahu wa laa ta'du 'aynaaka 'anhum turiidu ziinata al-hayaati ad-dunyaa. aaya Kahfi suuratul Kahfi aaya 28 dañ koy wax noonu rek ndax laay bii ci jataay bii bii bii nii ñu génn rek gis nañ ko moom la de toute façon aaya bii kese la indi woon moom al-Imaam an-Nawawi waaw. léegi nag lañ fa moom ngay delluwaat rek jarul ñu koy répété waat ngir gagner du temps mooy wasbir na nga muñ yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama waaye wasbir na nga muñ yow boroom xam-xam bi waaye yow ki nga xam ne yaa julit bi yow mi nga xam ne yaa suubu ci yoonu xam-xam yoonu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi na nga muñ bu dee yow sëriñ bi yow mi nga xam ne yaa jàngalekat beeg yooyu ak ki nga xam ne yow la borom bi may daraja ak yu mel noonu wasbir na nga tëj na nga muñ tey tëj nafsaka sa bopp ma alladina di ànd ak ña nga xamante ne nii yad'una dañuy jaamu di woo di wéetal rabbahum seen borom dong bil ghadaati di ko dagaan fu nekk te tamit di ko sikar bil ghadaati ci ci ci li nga xamante ne mooy bëccëg gi wal ashi ak ngoon yi suba ngoon yi te ñoom nag yuridu na ñoom de nammuñu ci loolu le lurut wajhahu mooy la fas dalla mooy nekk nekk yàlla ngërëmul seen borom kese la ut utuñu ci leneen wala taadu dëbul jéggi ay naaka mooy sa ñaari bët yi bu ñu jéggi jaay yi anhum wëllif leen mooy di leen jéggi di xool ñeneen ñoo xamante ne moom mbiri àddina kese moo leen tax a jóg mu ne turiidu bu boobaa de dina nekk koo xam ne di nga namm bu boobaa ziinatal xayaati dunya li nga xam ne mooy taar taaru dundu gi jege gi te doyadi wala boog turiidu bu boobaa lay sa moteur ci loolu du nekk lu dul ziinatal xayaati dunya mooy xool tóor tóoru àddina waaye du tóor tóor la nga xam ne yaa moo rafet yàlla waxoon nañ ci ci jotaay bii ñu génn kon àggal foofu ak lañ fa waxoon hmm? moo ci mu ngi noonu te gis nga euh, wala nañ continuer waaw ndax la ñu fa waxoon euh, hadith bi ñuy njëkk gis ci bunt bi moom lañ la waxoon ne mook aaya bii presque benn nekkoon ci suuratu An'am euh, lañ fa waxoon dinañ ci ñëwaat tuuti buñ àggee ci hadith yi kon nag mu ngi noonu woo wax léegi nag ñu ko al imam an-Nawawi mu indi ñetteelu aayam léegi ba léegi ci li nga xam ne mooy wàllu njëkk li nga xam ne moo làmboo garabu nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi alquran mu ne wa qaala taala mu ne bi nga xamante ne nii de moom moo kawete yéegut tabaraka wa taala na fa amma al yatiima fala taqhar wa amma saa'ila fala tanhar suuratu duha aaya neuf ak dix waaw mu ne kon boroom boobu nga xam ne moo kawite yéegul nee na fa amal yatiima kanta ki nga xamante ne nii mooy jirim jirim bi jirim bi mooy l'orphelin moom lañ naan l'orphelin ki nga xamante ne nii gone la majeurul ba pare ñàkk li nga xamante ne nii mooy baayam waaye bu dee ci picc yi nag picc yi ñoom benn affaire picc yi moom picc moo xam dafa nekk dafa nekk ndaw ñàkk yaayam kook lañ naan jirim moo tax bul bul bul bul bul faut pas jooy kii de <laughs> voilà picc yi moom ñoom leneen la waaye comme que fii borom bi tabaraka wa taala ñi nga xam ne ñoom lay wax mooy way ngëm yàlla yi rahmatullahi alayhim mooy nit ñi kon mooy ki nga xam ne majeurul ba pare ñàkk waajuram wu góor kook mooy jirim mooy orphelin mu ne kon wa am mu ne kooku kantaa kooku nag fala taqhar bu ko gëdd de waaw bul gëdd ko mel noonu waaw fala taqhar waaye bu ko noot non bu ko gëdd doon tanhar mooy gëdd fa yi ma falaa taqhar mooy bu ko noot voilà yow xam ne gone la rek nga noot ko jël alal ji nga xam ne yaay tuteuram yaa fi magu baayam wala rakku baayam walla nijaayam wala yooyu ñu bàyyi la alalam ndax ay waajuram gaañu nañ yow nga daal di noot ci alal ji mooy daal di tëdd ci alal ji di ci fowe di ko doxale sa bëgg-bëgg àddina wëllif ko moom walla iyaazu billah loolu mooy falaa taqhar mu ne ko loolu bu ko def mukk mukk mukk de waaw waaw tarit bu ko bu ko di doyadal parce que voilà feebul na amul benn baay boo xam ne bu sonnee man na koo geestu nga koy nga koy maltraité di ko jaay ne yaa ko noot mu ne kooku bu ko def de kon mu ne nag kooku mooy jirim bi mu ne am amma sa'ila kanta ki nga xam ne dafa ñëw di laaj di kemande nga xam ne dafa ñàkk di laaj mu ne kooku nag moom falaatan xar walla bu ko gëdd mooy topp leen dal way kenn manu fee lekk wayu wala yow yaa ngi tudd naan da ngaa da nee nga ah, naan da ngay sees taalibe bi lu ci xam fële la jóge taxaw fee laara bi naan naan rek tam ne way yow way taalibe yi soññeen fi wayu kon ni man jàqale sama sieste bi nii rek bu ñu dëggal da ko ne ko eh, waaw boy attention la prochaine fois tu qu'est-ce que c'est que ça voici léegi yàqal nga ma sama sieste fa léegi. Oh, non mu ne lépp loolu nag bu leen ko def wa amma sa'ila kuy laaj ñëw di laaj loo ko dimbalee ah fala tanhar ngalawaay bu ko gëdd bi gën bon nag mooy jàngalekat bi nit ñëw ngir ut xam-xamu diine dara ñoru ko sol dàllam bàyyi yitte yu bari yoo xam ne manoon na cee nekk yoo xamante ne dara yàlla. mu ñëw ngir nga leeral ko masala wala lool nga koy gëdd ko waa yéen xamu ngeen dara ko masala yu sentu yi xamu ko xamu ngeen tous yéen yéen yéen vous êtes une honte quoi non wal iyaadu billah wal iyaadu billah boobu moom moo gën a garaaw waaw waaw boobu moo gën a téye boobu moo gën a moo gën garaaw moo gën a xesal kon nag waa masaa'ila kiy laaj xamul xamal ne yow yow yow de façon am nay temps ni moom nga meloon wala mu tane woon la nii nga jàpp ne sax borom bi am na lu la dénk ci xam-xam xamal ne nag faqul liman yadda'i bil ilmi ma'rifatan ko arafta shay'an wa ghabat anka ashya waaw alhamdulillah waxal liman yadda'i waa ji wootewulaa wax fil ilmi ma'rifatan naan moom daa nan da xam-xam da koo naan ma ne nee ko hé ba ne ne ah nga ne ko ma ne arafta shay'an gis nga yow li nga xam lépp boo ko tegoon ci balance benn mbir kese la tudd une chose tanta wagaabat mu faddu la yow wante wëllif la yi nga xamul moom du benn asiyaa u ay miri miri miri mbir yoo xam ne c'est l'infini moom nga moom nga xamul kon yow li nga xam nga mën koo natt alors que li nga xamul moo fees àddina bi kenn manu koo nag léegi nan ngay ponkal ponkal ci nit ñi kon wa masaila fala tanhara ku laaj masalaam diine bu ko xeebal masalaam bu nekkul muy façon laaj yi ñoo xoon façon façon laaju tay tay lu yeeg ay kalaateeg ay yàq taawa te nga xame ko ci waaj yi waaw boobu moom man nga ko gëdd ngir mu nekk mu bañ a ubbi buntu euh, euh, doyadil xam-xam ndax fu ñu nekk di jàng xam-xam xam-xamu diine bi gën a màgg nit ki nekk fa laajul laaj bu baax mais muy laaj ay laaju ay ay laaju tay tay yooyu ay laaju tay tay lu ay laaju saboote ay laaju walaa nañ rey temps bi boo xamee kooku moom ku mel noonu waaw kooku mën nga koo gëdd ci ñépp waaw ne ko façon laaj yu mel nii du laaj la ñuy bañ de ndax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi xam bu dee xamu ngeen waaye nag ni ngay laaje loolu man wacee ànd te nag yellul benn yoon ci jataay yoo xamante ne yu mel nii la ñu fay laaj yu mel noonu waaw waaw mënoo ñëw foo xam ne ñu ngi waxtaan ay xadiis ay alquran ak yooyu nga naan mais gars yi est-ce que benn pétition boo xam ne ngir fal benn ballon d'or la walla iyaazu billaah kooku waxuma la yem ci kooku kooku kooku yemul rek ci réprimander ko non ça c'est tellement grave ça waaw fii mu am na ñoo am dañuy jàpp ne mais loolu ci grave parce que xam nga lu parce que léegi mélanger genre bi moo xew moo indi lii def li tax ñenn ñi jàpp ne fii mu ne man mii maa compliqué mais loolu lu ci ne waa ji waaw ci daara ji la ne dañuy jàng dañuy kii mais sauf que yaa <laughs> ballon d'or africain wala ballon door mondial léegi nag benn pétition wala façon caaxaan yooyu léegi moom euh, <laughs> yow yaa ko wax caaxaan mais mais moom dafa jàpp ne gars yi nañ fal quoi ah loolu ban problème a ci ne ma ne la loolu ci boppam mooy problème bi gën a rëy la wax waaw mooy gis nga euh, bu mbir yi euh, bu lépp demee noonu mooy amatul des barrières amatul frontière entre mbaax ak mbon lépp ñu jaxase ko li mooy indi façon xalaatin yu mel nii ñenn jàpp ne lii dara newu ci waaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ngeen jàpp ne lii lu woyof la du dara te wallahi fa yàlla lu màgg la waaw ëpp na ñuy wax xam-xamu yàlla xam-xamu yonent bi alayhi salaatu salaam ngay wax ay ay match beeg ay football beeg ay kii beeg faxi caaxaan yooyu mooy lan da jàpp ne moo tax xoolal loo ci gis mélange d'un genre boobu ñu nga xam ne ñépp lañ jaxase waaw mooy mbir mi mujj nekk ci benn benn benn pëcc xoogoo xamante ni c'est indescriptible waaw xamoon noo koy lijjantee moo tax même personne xoolal ñun suñu réew moom ñoo ci féete kaw moom ñoo entre parce que ñoom laa mën a ñoom laa xam ki nga xam ne mooy commenter làmb ji boo seetloo màggal gii ñu jëm di jege boo moytuwul même personne bi moom moom mooy commenter màggal gi waaw invité nag yenn ay usaas ay wala soit disant usaas wala ay soi-disant ñoo xam ne xam nañ dara ci ci ci ci ci ci Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ñuy waxi tojaani kese waaw di nettali nettali yoo xamante ne teguwut fen waaw ngir rek ngir daaneel gaay ñii naan mu ngi dundal xol yi dundalul xol luy dundal xol mooy wax ju dëgg waaw wax joo xamante ne dëgg la loolu mooy dundal xol mais ay wax yoo xamante ne dara amu ci même bu dee kañ koy waxal ku màgg la loolu dundalu tus bu dee xadiis yonent bay saasaam ay mawdu' ay xadiis yoo xam ne dañ koo fabriquer créer ko moo du dundal dara parce que du dara du tus lan nga may waxal lu ñuy nettali keneen koo xamante ne dañ koy sosal ay mbir ngir rek affaire yi nay gina a rek ah, di gën a pataa di gën rëy rek après gars yi di fettasoo ko ëskëy rek après di kii ñu naan affaire yi mu ngi dundal xol dundalu dara kooku ci boppam dañoo rey xol yi waaw parce que jamono ji muy def lool amoon am solo lu ñu waroon a xam ci seen wàll seen diggante digganteeg seen borom seen pratique religieuse seen jëf yi ñu war a xam ci seen diine xamuñu ci tus yoo xam ne bu ëllëgee yooyu la leen boroom bi di laaj xamalu leen ko mais en général kiy wax yële bii da xamu xam tus moom ci boppam moo war a njëkk a jàngi ba pare waaw. léegi mooy ñooñu nga xam ne lamb ji bu ñëwee kii gi koy commenter ñooy commenter màggal gi ñooy commenter gàmm gi ñooy commenter lépp. waaw cérémonie religieuse bu sëriñ bi gaa yi jëmee délégation foofule moom lañ fay fekk te mooy même personne bi nga xamante ne nii bu samedi jotee wala dimanche caaxaan yi taxaw moom moo koy commandé waa léegi gone gi nga xamante ne dafa judd ci suufu ci ronu lu mel noonu di gis spectacle boobu nga bëgg dem ba ci biir nga gis ci biir cérémonie waykat yeeg mbalaxmaan yeeg ñépp léeg-léeg ñoom sax la ñuy def euh, invité d'honneur ci yenn cérémonie yoo xam ne nee mbiru diine la mais léegi loolu nan nga bëgg nit ki nga bëgg koo dem ba ci biir naan ko ay musique dafa xaraam ak ay yéen yi baaxul ak ak showbiz bi ni ñu lay baaxul waaw en plus gars yi buñ amee bi mën naa nekk at kenn du ko dégg. waaw wala ñu naan daa fatu daa kii bala ngaa dégg ne dem na fenn mooy mooy musicien beeg yooyu moo am doom wala moo mooy sanc sanc bu bees mu dem ñaanal ko fa nee na wala moo génn àddina mu dem def fa ay témoignage yoo xam ne dara amu ci moom sëriñ bi li muy wax waaw li muy wax yëpp dara demewu ci noonu te loolu ñi fa toog ci boppam xam nañ ne sëriñ bi day expliquer mais ñemewuñu koo wax te tamit amuñu fullaay génn ci parce que ñoom ñépp ñoo bokk ci système boo xam ne bu yées la bu ñu nekk waaw léegi lan ngeen bëgg nag nit ñi gone yi ku màggalool illaa man rahima rabbuna lu dul ko suñu borom yërëm doo ci xam dara da ngay jàpp ne lii mooy diine alors que loolu lépp ay neen la ay caaxaan la waaw mbir yi caaxaan dafa feeñ waaw yonent naa saa saa nag dafa ñëw daal di ñuy libérer tekki ñu leeral ñu leer waaw moo yónni yonent boo xam ne li yuxrijakum mina zulumaati ila nuur ngir mu génne leen ci li nga xamante ne nii mooy zulumaat yi mooy lëndëm yi ilan nuur daal di leen ci li nga xamante ne mooy leer yi waaw ba pare mu ne keroog fathu Makka mu ne jaa al haqq waaw jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa mu ne jaa dikk na al haqq dëgg wa zahaqa al baatil keroog bi muy duggee ci kaaba gi di toj xërëmu kuffaaru Quraysh yi ak yiñ tegoon ci kaw loolu la yonent bi alei saatu doon wax dëgg dëkk na dëgg dikkati na waaw wa zahaqa neen daqu na sone na waaw inna al dëgg-dëgg neen kaana nekkoon na ta du dañ nekk zahuqaalu fiy jóge saa su ne waaw loolu la yeneen di bay saa saa la ubbee Makka ñun ñu bëgg ñëw ci ginnaawam ne ñoo topp ci ci diineem lañ ne léegi lam ne woon innal baatila kaana zahuqa ay caaxaan dem na sori na ñun ñu tëccaat baatili ne dañ koy mari ak li nga xam ne mooy alxaq loolu dëkk mënu la nekk waaw mënu la nekk ak ku la ko man di wax waxu li nga xam ne mooy li am waaw loolu mënu la nekk ah voilà ay caaxaan la yoo xamante ni moo tax tellement dañ cee nuura nuura nuura nuur ci jaxas boobu ah diine suppu kànja googu ba daa tax léegi wax a ci dëgg sax yow da ngay bizarre ci kanamu nit ñi ko war waaw moo tax it la yonent bi saa saa waxal woon waaw ah, bada islaamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba waaw ah, neewoon na de dafa tàmbali ci tumuranke dina delluwaat nag ci tumuranke comme nam ko tàmbali woon fa tuuba ay garabu tuuba googale fa tuuba texe lil ghuraba ñeel na ña nga xam ne ñoo tumuranke bu ëllëgee ànd ak moom waaw ah, da ngay mujj bizarre ci biir ñi mel ni ab scandale nga wax alors waxoo lu dul loo xamante ni mooy li jaar waaw mais monde la boo xamante ne nii l'ordinaire devient extraordinaire parce que njaxas bi mooy li nga xam ne mooy li am kenn ñemet ku wax dëgg wal iyaadu billah lu dul lu néew wal kon wa amma kon nag kii ñëw di laaj ci wàllu daa sonn daa xiif daa soxla ndimbal daa bëgg a xam fala taqhar ko fala tanhar kooku bu ko gëdd de suratu duha aaya neuf ak dix mu ne wa qaala ta'ala al imam tekk beneen mu ne boroom bi nga xam ne moo kawate yéegul nee na ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wala yaxuddu ala ta'aamil miskiin muy suuratul maa'uun aaya un ba trois mu ne arayta waaye xabaare ma waaye ci mbiru ki nga xam ne alladi ki nga xam ne yukaddibu biddiin mooy weddi li nga xamante ni mooy bésub taxawaay ba bésub fay ba yawmul jazaa'i yow yéemu wuloo xabaare ma ci ay mbiram ah kooku kay jar na yiime di weddi ne amul pay amul yooyu daal amul mu ne nag bokk na ci màndargay kooku fa zalika alladhi kookee mooy ki nga xamante ne nii yadu al yatim day repousser di jañ waaw mu métti tam yiis al yatim ki nga xam ne mooy orphelin la di ko xañ ay droit wam di ko repousser di ko pousse waaw li nga xamante ne nii mooy li ko boroom bi defal comme droit mu koy pousse parce que am na ne xam amul ku ko jàppale te néew na doole waaw moom nag amaana am na post bu baax fu muy lijjantee kayit mu daal di koy pousse jël këru baayam gu baax gële nekk fu placé mu def ci turam ne da koo jaay am na ko da koo jaay ci miraas mi da ko doon miraasal te ni mu gëne ba pare jaay ko loo xam ne cinquante millions mu jaay ko boppam deux vingt millions waaw ba pare ñuy wax mu koy repousser waaw di ko jañ ci ay xaqam waaye di ko bëgg la toog ak moom fu mu kii sorli une fois kenn mënul noyyi quoi waaw Allahu akbar mu ne tafa bokk na ci mandargay kooku wala yaxuddu ala ta'amil miskin te du soññe ci Euh, ñuy leel ki nga xam ne miskin la way sonn la way way ñàkk la waaw moom bu dee nañ leen dimbali way ñàkk yi ñu génn ci ñàkk ji utal leen lu ñu lekk utal leen lii moom bokku ci moom loolu discours am bal day day day day day décourager loo ñuy def di leen bañ loo def yàlla li yàlla digle ndax ñoom moo bokku ci nga xam alladhina yabxaluuna wa ya'muruna an-naasa bil buxl dañoo nay ba pare di digal nay nit ñi ak nay yow nay nga sa bopp yiw baal nit ñi ñu def waaw laaye yii nii yépp nag ci gàttal boo ko gisee lëkkaaleem ak suñu bunt bi dafa leer waaw bu njëkk bi suuratul xijr bi wàcceel say laaf ci way ngëm yàlla yi mooy mulaatafatul yatiim wal ak wa wa wa saayir danfa ñooñ waaw mooy di ñeewanteeg ñoom di woyof ci ak ñoom moo tax mu ne ko wàcceel sa laaf na nga woyof ci wëy ngëm yàlla yi waaw te ñoom ñooy ñi ñooy ad-da'afa ñooy ñi nga xam ne ñoo néew doole ndax yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila Allah yéen nit ñi kat yéenay ay woy ñàkk yéen a aajaloo seen boroom te yéen ñépp yéen ñee ñi nga xam ne da ngeen a ñàkk boroom bi nag mooy ki woomal mooy ki leen doyewul dara kon nag mu ngoog beneen aay bi wasbir nafsaka loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi ba ñu génn mooy di tëj sa bopp di man di nekk ak ñoo xamante ne nii yow ci biti nii surtout ba la yàlla mayee alal wala may la yenn xam-xam boole kook alal may la ay yenn ñoo xam ñoo ngay àndal am na ñoo xamante ne sa bakkan moom boo ko toppee bu dee du bakkan bu ñu yàq danaan la ñii moom mënatoo nekk ak ñoom quoi parce que vraiment ñii nekk ak ñoom gàttal ak ci yow voilà parce que dañuy dañuy wàññi kot quoi sa kot la ñuy wàññi borom bi nag ni la muñal sa bakkan muñal sa bopp di nekk ak ñoom waaw ak yenn yenn yenn comportement yoo xamante ne nii jàpp nga ne silwisewul yu ñu man di am sawaay tëjal sa bopp borom bi digal la lool te loolu kenn manu ko lu dul ko wàcce boppam waaw waaw tawaadu maahum wa xaftil janaahi lahum beneen laay bi nga xamante ne wa ammal yatiima falaa taqhar ci xam ne mooy eh, jirim bi bu ko gëdd c'est waaw mooy amal yërmande ci ñoom kay ba ba ba imagine nga di ko fàttali ko tout le temps que moom moom am na baay bu ñàkk ko waa parce que gis na ni kër gi mu nekk ah kër gi mu nekk de nijaayam la walla baay tëxam la waaye saabu bu xëyee ñu koy xamloo ne yow bokkook sa sa ñi nga ñi nga maaseel nii ndax ñi dañoo am baay dañoo am ndey te yow amoo baay waaw. te sa amul doole moo tax sax ñu indi la fii ngir di la yor waaw ñu lay jox sax naan la jëlal waaw mel ni kuy kuy sànni ay picc ay ay ay ay ay ay pepp dugub wala yaazu billah boroom ne bu ko def loolu mooy woyofal ci ñoom mooyal ci ñoom te kiy laaj woyofal ci moom falaa tanhar bu ko gëdd waaw laay bii mujj nag mu ñuy wan li nga xamante ne mooy jikkooy ki nga xamante ne gëmul yawmal qiyaam gëmul dekki mu ne nii la mel kon yéen julli ñi na ngeen moytu mel ni ku mel nii waaw mooy lim la fi wax yépp ne kii noonu la mel yow contraire bi la borom bi di xaar ci yow fa zalika alladhi yad'u al-yatim mooy jañ jiriñ bi ndax bëggu la nekk ak moom ginnaaw bi mu ko dépouillé ñenn ñi waaw ba pare naan non man sax manatuma nekk ak moom parce que ñu ngi may tuumaal ci ay mbiram naan walla man li ma yore ay alalam voilà léegi sax boo man man man je préfère mu génn seet leen feneen quoi man non non man je voulais faire que du bien lu baax rek laa bëggoon def léegi lii di ma ci fekk aywa alors que fi ngay wax loolu da nga koo dépouiller yow gars yi wax nañ dëgg alalam ji nga ne tuŋaañ waaw léegi nag ba mu jeexee ak la dese ci yow bëggoo ko bokk ak moom te doona woon bokk ak moom tous waaw bu doon ganaar la yaay lekk mbir yëpp sànni ko ay yàq voilà léegi nag ngay kii kiilu borom bi ne la mooy bul mel noonu da bul repousser di pousse di jañ way ñàkk bi mooy kon da koy xëcc ci sa bopp waaw fàttaloo ko ne amul am na parent bu génn àddina ndax njekk booy def ci moom ba nga xamante ne nii euh, du du gis sax euh, euh, vide ak perte bi nga xam ne moom la perte moom la ñàkk waajuram waaw waaw te tamit jim ne waa ji bokk na ci ay meloom wala yahuddu ala ta'amil miskin way ñàkk ñi ah del soññe waaw del soññe di puus nit ñi di leen inciter ci lan ñuy dundal way ñàkk ni way ñàkk joo romb mu ñàkk war na laa xalaatloo sa bopp war na laa xalaatloo ne kii de sa seetu la waaw sa seetu la boo ko mënee dimbali soit yow ci sa bopp sa alalu bopp wala ay pexe yoo mën a wax ba nit ñi jàpp ko xalaat teg loo xamante ne dina tax nit ñi di ci mën a way ñàkk ñi di fa dem ngir di fa dimbali ko bay mën a faj seenu xiif ak seeni soxla yu bari loolu nga def ko eh, te yàlla tax loolu defal moo tax eh, façon yooyu ay restos du cœur yu am am solo la waaw ay day ma ñu nekk ñi nga xamante ne nii eh, lu ñu gérer bu baax ma ñi nga xam ne amuñ ci àq te amuñ ci soxla ñu bañ ñu ñëw di ko xëccoog ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ci yelloo kon nag lii nii mooy li nga xam ne moom la aaya yii la al imaam indi ngir laytaale ko laytaayale ko bunt bi eh, muy wàllu wu njëkk ci garab gi ci tool bi ci bunt bi muy wàllu alquran lii di ñëw insha allahu taala ñu dugg ci xadiis yi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ngi koy tàmbalee xadiis deux cent soixante eh, mu war a jeexe eh, ba xadiis deux cent soixante-douze voilà kon ñaata la fay deux cent soixante ba deux cent soixante douze mooy douze hadith insha allahu taala moom la ci imam bi indi ci bunt bi euh, bii di ñëw insha allah ñu dugg hadith bu njëkk bi muy hadith sayna Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu wa ardah wa anna bihi wa ja'ala al-jinana al-'ula maskanahu wa ma'wahu